waan abdillahi bni utbata bni mas'uudin radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu umara bna alxattaabi radiyallahu anhu yaquulu inna naasan kaanuu yu'xazuuna bilwaxyi fii ahdi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa inna alwaxya qad inqata'a wa innama naaxudukum allaana bimaa dahara lana min acmaalikum faman adhara lana xayran aminnaahu wa qarrabnaahu wa laysa lana min sariiratihi shay allahu yuxaasibuhu fi sariiratihi wa man adhara lana suu'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu wa in qaala inna sariiratahu xasana rawaahu albuxaariyu rahimahu allahu taala kon al imaamu alxaafiz annawawiyu rahimahu allahu taala muy wax ci buntu bi ñu nekk wala garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum ci suñu jotaa bi ñu génn muy garab numéro quarante-neuf eh, juróom fukk bu ci benn eh, buntu bi wax di dawal àttee nit ñi ci li feeñ kanta seeni mbuut la nëbbu ci ñoom seeni secret nag loolu ñu bàyyee ko seen boroom tabaraka wa taala ci suñu jotaa bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ hadiisu seydina Jundub ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anhu eh, mim ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba'asa ba'san minal muslimin ila qawmin minal mushrikin mu doon xadis numéro trois cent quatre-vingt-quatorze. way yow bi weesu bi may wax suuratu Taaha bi bi Firawna di wax wa maa rabbul aalamiin wa man rabbukumaa wa man rabbukumaa la du wa maa rabbukumaa beneen bi la doon wax ci suuratu shu'ara <laughs> bi Seyna Muusa ak Seyna Haarun ñëwee eh, dikkal na bi mu ñëwee wax na leen naan leen aywa Firawna ne leen <laughs> yéen kan mooy seen boroom sax ah ana kan mooy seen boroom yow Muusa <laughs> waaw léegi Sey Seyna Muusa ci boppam moo moo ne ko ñun suñu ki ñu yónni inna rasulu inna eh, rasulu rabbil alamin ñun ñaar ñii de waaw fatiya firawna fa quula inna rasulu rabbil alamin ñu ñëw ne ko ñu dikkal firawna ah suñu boroom ma leen dikkal leen ko gu ngeen demee na ngeen ko wax ne ko ñun ñooy ndaw rabbul alamin boroom mbindeef yi waaw waaw mooy liñ naan la gi amuñu benn groupe bi ya mukk <laughs> Firawna boobu la ne bi Seyna Muusa ak Seyna Haarun Seyna Muusa doon wax <laughs> alayhima salaatu wassalaam Firawna bàyyi ba pare mu ne ko qaala borom bi ne qaala Firawna wa maa rabbul aalamiin <laughs> waa Muusa lan mooy rabbul aalamiin <laughs> mu ne ko qaala rabbus samaawaati wal wa maa baynahumaa in kuntum muuqiniin waaw kooku moom xam nga ne xamul woon boo ko ne ku bind asamaan yi Firawna dina la yàlla man yàlla mooy seen yàlla yi caaxaan yi lañ lay wax <laughs> waaw moo tax mu ne ko kon mooy rabbu samaawaati <laughs> Seydina wal ard ak wa ma baynahuma waaw ak nekk ci digganteem ba mu jeex voilà loolu du fa man rabbu fa ya Muusaa fa man rabbukuma voilà ma ci aay bii la qaala firawnu wa ma rabbul alamin voilà kon gisoon nañu xadis boobu walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis xadis bu mujj kon niñ ko xawoon ci buntu bi waroon nañ ko di jeexal ci biir weesu xanaa lenn lañ fàttewoon mooy Seydina Jundub mi xam nga gisoon nañu xadis Seydina Usaama bi buñ koy gis riwaa imaam Muslim bi ne woon qaala Sa'd <laughs> mu ne Sa'd nee na muy Sa'd ibn Abi Waqqaas wa ana laa aqtulu rajulan ah hatta yaqtulahu dul butayn waaw ne kanta man moom duma faat benn bakkan lu dul dul butayn borom mbiru ci borom biir bi daal di koy faat muy Usaama waxoon nañ la foofu que ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Seydina Mawlana Abdullah ibn Umar ak ñoom Seydina Usaama ñii dañoo bokkoon ci ñi nga xam ne bi fitna yi amee ci biir jullit ñi ginnaaw maqtalu Seydina Usmaan radiyallahu a te Seyna Xudayfa waxoon na leen ko bi ñu faatee Seyna Usmaan la leen ne nag jeex na waaw <laughs> gi ngeen amoon deret ji moom dina tuuru am na nu mu ko waxe Seyna Xudayfa radiyallahu anhu jeex na <laughs> voilà te loolu moo doon digib as-saadiqul masduuq yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ci ay hadis yoo xam ne loolu taxu ñoo jóg mi nga xam ne Seyna Xudayfa mii la ko Seyna Umar ibn al-Xattaab laajoon waaw naan ko fitna yi mu naan ko fitna yi li tax mu bañ ñëw li ko téye ab buntu la waaw mu ne ko buntu bi dañ koy ubbi wala dañ koy damm mu ne dañ koy damm waaw du <laughs> mel noonu waaw bam ne Seydina Omar gaa yi ne ko est ce xamoon na ne mooy bunt bi mu ne moo ko gënoon a xam xamoon na ko de waaw moo tax ba mu génnee àddina la trouble yi tàmbale waaw al alladi farraqa allahu bihi bayna alxaqi walbatil moom mi boroom bi tàqal diggante jaaxaan ak neen jaare ko ci moom waaw ba fitna yooyu amee kon ñooñu waxoon nañ la mais am na keneen kuñ gisoon lu jiitu ci biir Riyaad bi muy Seydina Nufay ibn al-Haarisi Abu Bakra Abu Bakra bokkoon na ci gisoon nga lam waxoon eh, eh, taalibe bu magu Seydina Ali ba radiyallahu anhu ñëw na ko hee eh, kaay <laughs> fekk moom itam comme li Seyna Jundum nii woon voilà mu dajale loolu ne leen aywa dajale leen ñoom waaw dem wax ñoom ne leen gis nga Yonent bi alayhi salaatu salaam nee na idal taqar rajulayni waaw gis nga ñaari góor yi buñ dajee ñaari jullit al muslimaan bi sayfayhimaa ah fal qaatilu gis nga ci faat wal maqtul ak ki ñu faat ah, fi naari ci safara lañ jëm idha altaqa al muslimaani bi sayfayhima fal qaatilu wal maqtul fi naar waaw kon nag mu ngi noonu moom Seydina Abu Bakra Nufay ibn al Haaris daal di woon koy wax te tamit daa dajale woon gaay gaay ngir mu ñëw fekk leen ngir dissuader leen ci xare yi di am diggante julli ñi bu leen ci bokk Seydina Abu Bakr loolu ñu ko gisoon ci kii moo doon xadiis euh, neuf ci bunt bële buntu bi doon wax baabul ixlaas wa ihdaari niyya fi jamiil a'maal wal aqwaal voilà mooy xadiis numéro neuf bi gisoon nañ ko mooy premier buntu euh, moom mii da cee bokkoon Seydina Abu Bakr naka noonu Seydina Jundub mii ci la woon moo tax ba mu gisee ñee ah mu daal di leen art waaw loolu am na ñenn njàngal xanaa yuñ fàtte woon mooy ne loolu dañ ciy jàng ne boroom xam-xam waaw mooy xadiisu Seydina Jundub bi laay wax bii passé parce que dafa guddoon li ñu jaar dafa gudd ba moo tax yenn yi des fois da koy fàtti complètement mooy ni mu def te lool sax ci lañ gën a étalé bu mooy euh, taxrij bi ci Sahih imaamu Muslim rahimahullahu taala lan moo waral mu wax xadiis bi li nga xam ne noonee la dajale ñoom euh, ki nga xamante ne nii euh, mooy asas ak ay bokkam loolu noonu dañ ciy gis ne boroom xam-xam bi ki nga xam ne nitu yàlla la euh, xam-xama ko ñor wala sëriñ la ku ñuy roy la bu gisee loo xam ne fitna la war naa jóg warula toog ba affaire yi xew ba pare muy dóor a jóg déedéet laata muy xew la war a jóg te loolu gis nañ ko fi gisati ko fi yonent bi alayhi salaam daa bu gisee loo xamante ni day waaj a xew ci biir jullit ñi du xaar waaw ci saasa la koy fay waaw doo toog nag ba affaire yëpp loxo ngay dóor a jóg gis mbir yi di xew nga toog ñu naan yëgu ko te suñu jamono ji ñoo ko gina a yëg parce que loo xamante ne nii mu ngi xew ci réew mi ñu naan sëriñ sàngam yëgu ko moo ko gën a yëg parce que am na yu gën a yuy xew yoo xamante ne nii ci réew mi ñoom yëg nañu waaw mbir nag manula xew réew bi yépp di ko tudd média yépp dëkk bi yépp taxaw ndi ndax ay mbir yoo xamante ne mu ngi xew ña nga xam ne ñoo war a wax te ñu ne ñoo di euh, euh, te ñu ne diinee tax ñu toog fi ñu ne miis te ñu noppi alors que bés bu problème amee ñu ñëw naan dañuy door a jox médiation fekk ay bakkan yu bari rof nañ loolu nag du taxawaayu koo xamante ne nii royukaay la voilà kook matul li mu doon waaw ak luñ ko mën a wax kook matul li mu doon gis nga Seyna Abu Bakr mi e kii maanaam <laughs> Abu Bakr ñu jógee ndax moom liñ doon la defoon Seyna Jundub ibn Abdillah al-Bajali al-Bajali rahimahullahu radiyallahu ta'ala anhu lu mu def mais dafa ñëw fekk gaa yi fa ñu nekk da danoo digle dafa woolu ña nga xam ne ñooy les meneurs waaw ña nga xamante ne nii ñoom ñooy les meneurs mu woolu leen ne ko aywa mu ñëw. alhamdulilah mu ne ko damaa bëgg sa gaa yi bu doon tey da nga naan comme que gaa yi euh, dañuy wax affaire boo ci waxee mu dal sa kaw boo ci waxul mu dal sa kaw waaw gis nga benn idée bu foo boobu nga xaman bu foos boobu nga xam ne mooy aywa ki nga xamante ne mooy ki ki ki ki ki ki euh, sëriñ bi na nekk ca derba loolu naa fiq wala ku xamul daraa koy wax waaye ku xam du wax lool ku yeewu kese du wax lool waaw ndax la ñuy toog di ko doxal ci assemblée bi di ko dawal ci réew mi yow dina la fekk ci ba ci sa der bi ak ñi nga xamante ne ci yoon yaa leen war a teg ci yoon ba ci yonent bi alayhi salaam loolu di am conséquence ñoom ñu ne lay lay yow toogal di xoole loolu loolu du sax waxu ko yeewu kese koo xam sax yàlla ñoru ko waaye mbiru àddina bëgg nañ mu jag sax du bàyyi noonu di demee waxatu balaa koo xam ne daa war a defar àddina ak àllaaxiraay nit waaw mais comme que ñi ñu ko jiiñ matuñu ko loolu lépp foofu foofu yëpp le problème bi nekk voilà léegi kon mu ngi noonee Seydina Jundub radiyallahu taala anhu daal di leen dajale waaw waar leen waaw kon boroom xam-xam bi dañ ciy jàng ne loolu la ak nit ki nga xam ne moom ay waxam porté na waaw mooy bu waxee nit ñi dinañ ko dégg waaw ak koo xamante ni siiw na waru la toog rek notoriété boobu da koo war a utiliser boroom bi ko jox ci topp ko moom ci loo xamante ni day jariñ ummaay yonent bi alayhi salaatu salaam ak xeet yi ak tamit xetlu dinaa al muslimiin wal wal naas ak tamit di dox ngir ñoŋal bakkanu nit ñi bañ rek bàyyi noonu trouble yi am te yow boo waxoon gaa yi déglu la nga toog waaw te bu demee mu waar leen mooy te ku leen bu fitna yi am waaw yu mel noonu mu wax leen li nga xamante ni mooy lii boroom nitu yàlla boroom xam-xam di wax ci jamono yu mel noonu waaye bu ñëwee bu mu ñëw rek wax leen ay wax noonu parce que jaay bu boobaa day am na esprit belliqueux ngoo xam ne ñoom képp koo xamante ne gisewul ni ñoom ni ñu gise ñu jàpp ne sa waay kolabooloo wala ñu bañ koo dégg waaye gaa yi gëmatuñ dara même bu dee ne xamawuñ la ñu fi caaxaan loolu Iblis sa koy def loolu Iblis sa koy def voilà loolu Iblis sa koy def day dugal seen kii ñuy jax-jaxal ak yooyu yow nag li nga war a def bu boobaa say wax dee ko teg ci di ko jox ay dalil ci alquran ak sunna waaw moo tax jund bi mu ñëwee dajale ne xam nga ne noonu man ñëwuma ngir di leen waxtaaneel ci seen seenub yonent dara waaye nag ah, bi mu ñëwee bay wax dafa ñëw indi waxu yonent bi alayhi salaam mu gis ne wala laa bi comme ni gisoon ne bu dee lu ñu yokk la ñu ne dañ koo yokk wala mooy gisuma ne lool dama leen doon waxtaane sama côté li jëme loo xam ne maa ko gis waaye yu mu xam ne manula Euh, waxtaan balaa am njariñ gi gën a mat il faut waxu yonente bi alayhi salaam daal di ciy dugg voilà léegi mu daal di indi loo xamante ne indi leen dalil waaw mooy boo leen di wax bu leen de indi leen loo xamante ne dinañ ci man a tegtaloo ci sharia ci alquran ak sunna voilà mais say waxi bopp rek léeg-léeg iblis mën naa tax man na ne nooy sa waay fii dara fii mais boo leen nee yonente bi alayhi salaam comme li wax nii. ne ah yonent ba lay saa saam de dafa yónni woon pour wax leen lu tax mu ne leen bu leen bi leen mettre en garde ñu moytu fitna yi am ñu dem ba di fa gaaral di rey jullit ni ñoom ndax kat yonent ba lay saa saam kat jox leen tegtal dafa yónni woon baasan ci ay nit ñoo xam ne kuuna lañu waaw dañ doon bokkaale yàlla bañ dajee mu nettali ñu wax benn waay boo xam dafa sonaloon jullit ñu rey ñu bari am ko ñëw koo xam ne ñun dañ doon wax ne Usaama la radiyallahu anhu ba mu ko jekkoo waaj ne laa ilaaha illallaah mu ko di ko wax fa kayfa tasna'u bi laa ilaaha illallaah idaa jaa'at yawmal qiyaama waaw xam nga ne yu mel nii bu doon ne ñun suñu sëriñ si wax ji waxu Yonent bi alayhi salaam yi bu yu mel noonu di am waa nguur géeg waa opposition bi yépp mu wax ñoom ku nekk ak na muy waxee ak yow des fois jarul publicité mais des fois publicité baax na ci mooy bu feeñ ba nit ñi xam ne wax na wax ji gën a porté waaw wax leen na nag maa ngi leen di artu ci bakkanu nit ñi bés bu ngeen fi côté bu mu man di nekk rey bakkan déglu leen li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon xoolal bu doon loolu la ñuy waxe mais comme que ñun sawaay suñuy wax ay li ñuy wax waaw waaw xam nga réew mi réewum jàmm la suñu maan yeeg nangam ma ne loolu lépp baax na mais ah loolu mooy problème bi quoi <laughs> loolu bokk na ci problème yi gën a rëy ñu am ñun mooy même bu ñuy xeex keroog dégg naa euh, suñu sëriñ radiyallahu anhu di ko wax lu am am solo mooy même bu ñuy xeex yi nga xam ne baaxul mooy euh, ni ñuy tegtaloo ci mbir mi moo dul baax ndax lan. ah walla nañ xeexum góor jigéen parce suñuy suñuy aada xamu ko woon suñuy nangama bokkul suñuy aada ak yooyu waxuñu la diine de ba léegi ñu ngi naan suñuy aada <laughs> suñu ngor ak yooyu waaw ba pare door laa wax walla léegi ak diine tamit léegi problème bi foofu fi muy nekke mooy waa léegi boo demee ba loo xam ne sa aada xamoon na ko te diine bëggu ko nag lan ngay def <laughs> lan ngay def da nga ko fiy bàyyi parce seen aada xamoon na ko loolu problème la loolu bu doon ñu ko mat lañ sëriñ su ko mat wala seex su ko mat ay leader yu ko mat yoo xam ne seen wax dañ koy dégg buñ ñëwee yu mel nii nañ leen di wax ah Seydina Usaama de radiyallahu taala anhu ah bam rayee nit de te kooku kat yéefér na rey ay saxaaba ci xare bi ñu ñëw ba jekk ko mu ne laa ilaha illa allah waaw waaw <coughs> mu ray ko yeneen tubaab yi saabsaab ne ko kayfa sanaa kayfa tasna bi laa ilaaha illa allahu idaa jaa'at yawmal qiyaama ana nan ngay def ak laa ilaaha illa allah tey bu taxawee yawmal qiyaama loolu lu tax lu leen tere woon ñu wax ko ah waaw ah. mais eh, des fois tu te dis sax est-ce que ñoom xam nañu yi. wal iyaadu billah c'est ça la question que tu te poses. même nitu diine yow nga xam ne dañ ne kii vraiment moo fi war a gën jege yonent waaye sa xam ay mbiram war a wommat jaam yi jëme leen ci moom ay waxam daanaka bu ñuy tuddee yonent waaye sa saam ay affaire c'est c'est c'est waaw ba pare tëddiwaale aaya ya nga xamante ne nii mooy biñ gisoon te <laughs> suuratu nisaa ba booy ba ñuy gis hadiisu Seydina Abu Ma'bad bi <laughs> hein Xudayfa non ma naan Xudayfa moo sànq tax al-Miqdaad ibn Amr wala ibn al-Aswad ci riwaayu Abdullah ibn Abbas boobu radiyallahu anhu ne Yonent bi saa saa après dafa ko wax ba mu rayé waa ji mu ko mais yow du noon nga meloon ah yow du noon nga meloon Quraysh doon nëbb sa wala déet ba mu ne ba borom bi àcc yaa ayyuhalladhiina aamanu taxawuñu woon aaya boobu lu bari parce ñu bari. borom xam-xam yi dañu wute kan ak kan la mais ñoom ñëpp dugg nañ ci waaw Seydina Usaama Seydina al-Miqdaad ci hadiis Mawlaana Ibn Abbaas boobu ak Muhallim ibn Jusaam ak bële Muhallim bi nga xamante ne moom moo faatoon waa ji ñu ko doon gëq moom la kii bi doon doon doon doon gëq mooy euh, euh, suuf si voilà moom la suuf si waxuñu woon turam moom la Muhallim moom la benn saxaaba la woon mooy ki nga xam ne moom itam lu mel nii moo ko dal waaw lu mel nii tikit moom moo ko dal voilà nga xam ne dafa faat waa ji ginnaaw bi mu ne laa ilaaha illallaah yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ko léegi nag mu faatu bi mu faatoo nag eh, eh, loolu loolu la ko war eh, suuf si di ko génne waaw Muhallim ibn Jassama moom la woon. Euh, gisoon nañ ay mbiram ci siira bi woon nañ ci moom looloo ko daloon par exemple nga wax leen lu mel noonu indi leen lu mel noonu am na ñu ne moom la Muhallimul Jassaama moom al sii moom la am ñeneen ñu ne ne euh, Usaama la am ñu ne al-Miqdaad am ñu wax yeneen i wax mais loolu moom loolu moo tax dañ ko cité woon noonu rek romb nga wax leen ay mel noonu en tant nit ki nga xamante ni ci diine lañ la xam ne imaam bi nga def ci ba bu ko jaree temps nga def ci xutba waaw waxtaan ne leen trouble yi am nangeen ngeen fexe ba lépp jaar ci yoon que ça soit yow force de l'ordre bi homme de tenue bi yow militaire bi yow gendarme bi yow ñooñu na nga xam ne bés boo fi faatee nit ak yow politicien bi nga xam ne yaay joxe ordre yi ministre de l'intérieur wala monsieur le gouverneur wala monsieur le préfet bés bu ngeen fi waxee ni nit tiire leen ci gens yi ba ñu faat suñu boroom wax na yaa ayyuhal ladina amanu te ñim doon wax kat ci jihaad ju légal bu yàlla tëral yonent bi saa saa digal leen ko la doon wax ida darabtum fi sabilillah bu ngeen nekkee di tukki dem ngir xare ji mooy tukki tukki boo xam ne ngir xare la fi sabilillah ci yoonu yàlla fatabayyanu na ngeen ndànk waaw wala taqulu ta bu leen wax liman alqa ilaykum assalaama lasta mu'mina waaw tabtaxuuna tabtaxuuna arada alxayaati dunya fa inda allahi maganimu kasiira ba nim jeex kadalika kuntum min qabl famanna allahu alaykum fatabayyanu inna allaha kaana bimaa ta'maluuna xabiira yu mel noonu waaw loolu mooy ku mat li mu doon waaw wal iyaadu billah mais léegi moom euh, allahu yu'aafiina wa yu'aafi al jamii' amin kon euh, loolu waaw dañ doon wax ne jundum moom ci la <laughs> daa kon ñi nga xam ne ñoom dañoo beru woon ci fitna yooyu te képp koo xam ne moom lañ gis nga naat cee dugg ah day taxaw xamal la li nga xam ne mooy wareef képp koo xam ne boroom xam-xam la wala ku ñuy dégg la wala sax même bu dul doo boroom xam-xam waaye kilifa nga chef de quartier nga boo xam ne yow say wax te porte wala yow yaay magu dëkk beeg yooyu bu boobaa na wax ak nit ñi waar leen boo xamuli aaya nag bul wax aaya waaw walla nga ne naa bàyyi oustaz diw wala Serigne diw mu waxal leen ci wàllu aay waaye daal li ma xam tuur bakkan moom loolu ëpp naa def kon nag mu ngi noonee loolu li dafa am solo waaw loolu dafa am solo léegi nag ginnaaw loolu kon xadiis bi ñu nekk tey mu ne eh, eh, xadiis mooy dernier bi trois cents trois cent quatre vingt ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom mu ne waan Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud mu ne waan Abdillah mu ngi jële ci ku ñu naan Abdallah ibn Utba di doomi Utba Utba moom ibn Mas'ud di doo doomi Mas'ud Abdallah ibn Utba ibn Mas'ud Utba ibn Mas'ud frère Abdallah ibn Mas'ud <laughs> xamoo ko <laughs> Utba ibn Mas'ud ba du sànk da ngay foog ne Abdallah ibn Mas'ud la noonu moom de kii frère am la voilà euh, usra usra euh, mubaraka seen yaay it jullit la woon ibnu ummi abdin ummi abd muy yaayu mawlana ibnu Mas'ud moom itam tuuboon na radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum voilà hmm? mooy ko Abdullah ibn Utba moom nag jëlee na ci saxaaba yu mag yi voilà kon mu ngi noonu eh. Utba ibn Mas'ud radiyallahu anhu Abdullah nag doom ji moo jëlee ci moom moo moom la Abdullah ibn Utba moom saxaaba la Abdullah bii lañ lay wax moom jëlee na ci saxaaba yu mag yi radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne kon lan abdal abdallah ibn Utba maanaam wax dafa bële Utba mooy saxaaba abdallah <laughs> abdallah di doom ji ibn Utba ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib voilà <laughs> eh, moom sax am nañu ne ci jamono Yonent bi alayhi salaam daal di juddu waaw la ko bàyyam di Utba jur moo tax moom c'est euh, mu nekk saxaaba boo xam ne di ruya kenn gis na yeneen tuwaay saa saa loolu mën a nekk la voilà parce que saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom seen buñ ma soon doom dañ ko doon yóbbu ci yeneen tubaab saa saa looloo doon seen sunna sunna moo la imaam al-Hafiz Ibn Hajar al ci Taqrib at-Tahdhib mu ne wulida fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi waaw moo tax al-Uqayli mu ne zakarahu moom da koo tudd fi saxaaba ne ci saxaaba yi la radiyallahu anhu te loolu euh, c'est pas lu lu lu sori quoi voilà du lu sori kon nag kon nag <laughs> mu ne wa an Abdullah ibn Utba kon mu ngi jële ci Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud radiyallahu anhum radiyallahu anhuma annahu qaala nee na sami'tu dégg naa Umara ibn al-Khattab dégg naa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqulu mu naan inna naasan am nay nit ñoo xam ne kaanu nekkoon nañ yuxazuuna bil wahyi mooy wahyu bi da leen doon jàpp bu ñu defee lu dul loolu yeneen bi alayhi salaatu wa salaam fii ahd moo tax mu ne fii ahdi rasulillah ci jamonoy ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bu ñu defee lu dul noonu wahyu bee ñëw leeral leeral lañu def indi àtte beeg yooyu feeñal leen comme naafiq yu bon waaw boo tax tawba suuratu tawba ñëw ñu koy tudde al-faadiha kama qaala kama kaana yusammiihi habrul umma wa tarjumaanul qur'aan ni ko mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhumaa doon tudde kon mu ne loolu kon amoon na ay nit ñoo xam ne dañu leen doon jàpp ah <laughs> ci révélation bi wax yu bee doon wàcc yonent bi saa saa indi àtte bi war ak lañu ñu def léegi nag loolu amatu fi wa inna al wax yu bi nag arrêté na mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni borom bi doon wàcce waxyu bi mu ñuy leeral xaalu nit ñi seeni jëf ak yooyu lool jeex na léegi nag lan moo fi xew wa innama li am ba des naxudukum ñun nag dañ leen di jàppe en tant que ku ngeen teg mu jiite leen man Umar al aana bi ma zahara lana min amalikum li feeñ ci ñun ci seeni jëf kese la jàpp waaw mooy li ngeen li ñu gis daal moom la ci loolu la ñuy basé ci la ñuy àtte ci la ñuy jëli àtte yoo xam ne moom lañ leen di teg wala yu ñu leen di ñàkk a teg waaw fa man azhara lanaa xayran ammannaahu wa qarrabnaahu ku ñu feeñalal yiiw mbaax kooku di dinañu ko wóolu te dinañu ko jege ci dinañu ko jegeel suñu bopp waaw walaysa lanaa min yi shay kanta ak mbóotam ay secret mag la muy def la baatina mag la nëbbu ci moom ak bu tëjoo néegam wala bu nekkee en secret la muy def loolu suñu yoon new ci <laughs> waaw walay sata nekkul la naan ñeel ni min sarirati yi ci secret ma vie privée ma la muy def te ñun concerné ñu shay'un dara voilà mu ngi noonu ah <laughs> voilà <laughs> mu ngi noonu waaw mu ne wama nazara naa suwa mu ne mu ne shay'un allahu kantaan ak la sariram boobu loolu kanta la nëbbu ci moom la ay secret mag la muy def ak loolu allahu yuhaasibuhu fi sarirati c'est Dieu seul yàlla moom kese mooy ki nga xam ne moo koy atte ca la nga xamante ni moo nëbbu loolu digganteem ak boroom la ñun nag suñu yoon a ci newul waaw waaw li nekk son fort intérieur moom ay kii est-ce que xalaatu yi est-ce que non loolu suñu yoon ci new loolu digganteem ak yàlla yàlla moo koy àtte ci loolu waman azhara la naa suwa beneen côté bi képp nag koo xam ne lim ñu wan mooy lu ñaaw lam na man hu duñu ko wóolu walam nu saddiq non kooku moom saay <laughs> duñu ko wóolu te duñu ko dëggal waaw <laughs> kenn du ko wóolu te kenn du ko dëggal naa ñu koy dëggal comme que sawaay moom lu ñaaw la ñu wane ak ay kàcca ki yu mel noonu ak wax lu amul ak def lu baaxul kooku du ñu ko teg ci sécurité mooy du nekk bu mu yaakaar ne na jàmm ci ñun ak lu yéesam loolu de walam nu saddiqu waaw te kenn du ko fi dëggal waaw kon nag mu ngi noonu de <laughs>